mu nekk ci xadis mille quatre cent quatre-vingt-trois mu ne wa an Shakal ibn Humayd radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasuulallahi allimni du'aa qaala qul allahumma inni a'uudu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisaani wa min sharri qalbi wa min sharri mani rawaahu abu daawuda wa tirmidi wa qaala xadiisun xasan rahmatullahi alayhima kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala mu ñëw di ñu indil li nga xamante ne nii mooy xadiisu li ci tegu mu ne wa an Shakal ibn Humayd mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne Shakal la tudd Shakalun waaye an Shakalin ibn Humayd du doomi Humayd bon am na ñu naan Shakal ibn Humayd am ñu ne non Shakal ibn Ahmad la baayam Ahmad la tuddoon loolu nag lu raar la tuddoon Ahmad moom <laughs> amoon na mais c'est très rare <laughs> an Shakal ibn Humayd radiyallahu anhu annahu qaala neena qultu damaa wax ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam allimni waa dooma xamal comme la Seydina Abu Bakar waxoon allimni du'a yeneen saa sam dooma xamal ab ñaan boo xam ne moom laay wax qaala neena mu ne ma qul allahumma waxal ne allahumma ya sa borom inni man a'udhu bika maa ngi ñëw ci yow di la ñaan nga musal ma min sharri sam'i ci sama mbonu sama uy faculté bi nga ma jox muy ak dégg maa ngi lay ñaan yow borom bi tabaraka wa taala nga musal ma ci dinañ ci ñëw léegi loolu mooy la wa min sharri basari waaye maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mbonu li nga xamante ni mooy ci sama gis lay lay jóge muy faculté bi nga ma jox muy la vue di gis yal na la ca bon ci gis yal nag ma ci musal wa min sharri lisaani waaye tamit maa ngi lay ñaan nga musal ma sama mbonu làmmeñ waaw wa min sharri qalbi waaye it maa ngi lay ñaan nga musal ma li nga xam ne mooy sama mbonu xol waaw kay Allahu akbar waaw mbon yooyu tukkee ca xol maa ngi lay ñaan nga musal wa min sharri mani waaye maa ngi lay ñaan tamit wa min mani yi mooy sama mbonu li nga xamante ne mooy sama mani yu waaw nga xamante ne mooy eh, ndox moom di génne nit ki bu amee bànneex eh, mu ne rawaahu soloo na ko Abu Dawud al imaamu Abu Dawud eh, wa Tirmidhi ak al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhima wa qaala nee na ko soloo mu ne xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax alimamu abu isa rahimahullahu taala rahmatan wasia mu ne xaditun li xadis la xasanun bu baax léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dong nga ko solo yono la déedéet alimamu ahmad indi na ko musnadul makkiyin xadisu shakal ibnu humayd wa huwa abu shutayra <coughs> te moom mooy baayu shutayra waaw taalibi bañ naan Shutayr léegi naka noonu al imaamu an-Nasaa'i rahimahullah moom itam daal dina solo al imaamu imaamu an-Nasaa'i nag dafa indi ñetti affaire hmm? eh, dafa indi eh, ñetti mbir léegi dinañ ñëw moom côté am ni nga xam ne noonu la ko ëndee woon mu ne al imam Abu Dawud rahimahullahu taala al imam mu ngi ko indi sola mu ne kitaabu sola téeréb li nga xamante ne mooy julli voilà mu ngi ko indi foofale babun fil isti'aada mu ne haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal mu ne nettana nañ di imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris Abu Abdillah Shaybani az-Zuhali al-Marwazi al-Baghdadi bi imam Ahmad men sëriñu ngiru Hanbali yi di eh, eh, njiitu waa ahlu sunnati wal jamaa génn gane àddina cent soixante quatre génn àddina deux cent quarante et un fële ca Baghdad rahi fële juddoo fële génn àddina Baghdad yi la woon rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Muhammadu ibn Abdillah moom nag kenn du laaj kan mooy imaam Ahmad naan ndax wir naam wirul moom lépp woo ko laajee des na la descendre rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Muhammadu ibn Abdillah ibn Zubayr mu ne nettana suñu sëriñ di Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr ibn Umar ibn Dirham al-Aslami Abu Ahmad az-Zubayri mawla bani asad al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina la 203 siqatu sabt la imam al-Hafiz rahimahullah ku dëgër la ku wóor ku dëgër la waaye <coughs> nee na ci léeg-léeg mu juum ci hadiisu as-Sawri te fii jëlawu ko ci al-imam as-Sawri rahmatullahi alayhi mu ne xaa taxawal ma ñëw mu ne Ahmad mu ne ba léegi imam Abu Dawud nettal ba léegi Ahmad ban Ahmad mooy ci waxtaan Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal moom Ahmad ibn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 rahmatullah alayhi oh ci yoonu Makka bi nag li génn àddina quoi voilà ah. rahimahullahu taala mu ne almaana mooy maana wu hadis yi benn la li imam ahmad jële ah, ci Muhammad ibn Abdullah ibn Zubayr ak lim jële ci Waki' maana bi benn la ñoom an Sa'd ibn Aws ñoom ñaar ñim nag mooy Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr ak Waki'a ñu jëlee ci Sa'd ibn Aws muy Sa'd ibn Aws al-Absi Abu Muhammad al-Kufi al-Katib rahimahullahu ta'ala nekk koo xam ne ku wér la waaw mu ne al az imam al-Hafiz mu ne dane kii dafa wérali mu ne moom nag li mu wax dëgëru waaw loolu moom jubut kan moo ne daa wérali wér nga naan wax yow rahimahullahu ta'ala an Bilal ibn al-Absi mu jëlee ku ñu naan Bilal al-Absi di Bilal ibn Yahya al-Absi al-Kufi moom nag saduq la borom Taqrib at-Tahdhib wax ku dëgg la woon rahimahullahu ta'ala an Shutayr ibn Shakal mu jëlee ci Shutayr ibn Shakal ibn Humayd kii Abu Isa al-Kufi mooy doomu sahaaba bi di ki nga xam ne mooy Shutayr nekkoon koo xam ne ci jamono. di ibnu Zubayr jiitee ko li nekk xalifa ci la génn àddina Makka moom foofu ba mu nekkee euh, mais euh, waxuma la mooy imaam ibnu Zubayr fi mu ne woon xalifa mooy Makka xalifa ay jullit ji la woon sax mais Makka la ne woon Omeyyades yi ne ko du ci dal quoi ba du ko doon jéema faat ba niñ ko réussir mais kii nii mu ngi génn àddina fi nga xam ne mooy Kufa rahmatullah de moom Shutayr ibn Shakal an abihi mu jëlu ko ci baayam mooy sahaaba bi di Shakal ibn Humayd Abu Abdillah al-Absi al-Kufi am ñu ne non Shakal ibn Ahmad la voilà mooy moom baayam Ahmad la tuddoon moom nag muy génn àddina ci jamonoy Seydina Usman ibnu Affan alayhi ridwanur rahimur rahman mu ngi génn àddina la mu ngi génn àddina la 30 la 30 la 33 kon loolu lu solo la mu ne nag qaala qaala fi hadith abi ahmad mu ne wax na ci hadith abi ahmad hmm? foofu mu ne Shakal ibn Humayd moom foofu Shakal la wax ah Abu Ahmad moom ba mu ko solowee lan la wax dane Shakal ibn Humayd voilà kan mooy Abu Ahmad mooy Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr mooy Abu Ahmad az-Zubayri rahimahullah amee na haddathanaa Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr mooy Abu Ahmad waaw loolu la moom la ko imaam Ahmad jële ci kaw beneen càll mu jëlu ko ci Waki'a voilà mu ne bu dee nag Abu Ahmad moom moom dane euh, an Shakal ibn Humayd mu jële ci Shakar ibn Humayl qaala mu ne qultu qultu mu ne nee naa ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam nee na damaa wax waaye yow ndawal yàlla sa allimni du'aan ah dooma xamal dooma jàngal benn ñaan qaala mu ne ma qulil qul qul allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri mani kon imam Abu Dawud ni la ko solo ka an dal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah mun ko ndi abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu mu ne haddathana Ahmad ibn Mani' moom beneen Ahmad la ko jële mais du imam Ahmad parce que imam Ahmad du sëriñam imam Ahmad imamul Tirmidhi jotewul imam Ahmad voilà loolu mooy wax ji da Ahmad ibn Mani' muy Ahmad ibn Mania ibn Abdirahman Abu Ja'far al-Baghawi al-Hafiz al-Marwazi al-asl euh, wàccoon Baghdad kon al-Baghdadi rahmatullahi alayhi gane addina 160 moom moo Imam Ahmad gis Imam Ahmad 164 gane addina <laughs> mais euh, kii euh, Imam At-Tirmidhi jotawu ko quoi waaw nga li yàllay def hein alors que sëriñam bii moom imaamu Tirmidhi bi mu ko jëlee moom moo mat sax imaam Ahmad rahmatullah alayhi voilà muy Ahmad ibn Mani' kon gane àddina cent soixante génn àddina ba pare moo gën a yéex a génn àddina tamit imaam Ahmad loolu tamit mën na cee jouer tuuti parce que imam ahmad bu génn na deux cent quarante et un kii deux cent quarante quatre moom la génn àddina nekkoon siqatun hafiz rahimahullahu ta'ala qala mu ne hadathana abu ahmad az-zubayri moo nekk ne la ah mooy muhammad ibn abdillah bi imam ahmad ibn hanbal jële woon hadis bi mooy kii abu ahmad az-zubayri moo nekk ni rahimahullahu ta'ala qala mu ne hadathani sa'd ibn aws gis nañ ko sànga am bilal ibn yahya al-absi bilal ibn yahya mooy bilal bi mu ne bilal al-absi fële moom la ah bul jàpp ne fii keneen la an Shutayr ibn Shakal mu jële ci Shutayr ibn Shakal an abihi Shakal ibn Humayd voilà gis nga càllale bi bi jaar ci Abu Humayd da moom dafa ne bi mu ñëwee ki baayam dafa ne an Shakal ibn Humayd moom la imaam Abu Dawud doon préciser rahimahullah sànq naan bu dee ci bi jaar ci Abu Ahmad moom dafa wax tur bi ne baayam mooy Shakal ibn Humayd qaala radiyallahu anhu ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qultu bii dane damaa dikkal yone saa sam ma ne ya rasulallah allimni ta'awudan ata'awwadu bi dama foofu dane dama ñëw ne yoneen saa sam kon bu la nee ñaan xam nañ ne kon fii leeral la lan la dëgg la li ko yoneen saa nga xam lan la mais bii da koo leeral nee na damaa dikkal yoneen saa sam ne ko yoneen saa sam dooma jàngal loo xam ne moom laay am musluwaay boo xam ne moom laay muslu loolu dañ ciy xam ne loolu mën a nekk la dem ci sëriñ bi ñaan ko lu mu la loo xam ne am musluwaay mais moo bokk ak ñun ni ñu ko déggee ah non ñun moom moo tax tout le temps il yi parce que ñun gis nga rien ka ñu naan dem na ci sëriñ ba ngir uti musluwaay ay ay xaw ma cummukaay lañ koy woowe xaw ma yooyu moom yëfi yëfi lan la non yëfi xërëm la gën a doon. waaw mooy mu ñëw jox la fi ay béjjënu xar wala béjjënu béj béjjënu euh, chakal <laughs> chakal day am day am géjjën wala mooy daal loo xam ne yu ñàng rek. voilà naan sangam na laak nangam na laak nii la dina baax ak di wax la ay kii tuurool ay affaire yu xasaw xunnu waaw naan la diwoo la boo demee sottil fu nekk ca kër gaaj waaw yoo yépp yëfu xërëm yëfu iblis lay gën a niru ay yoom la sax voilà mooy mooy kii waxu la yooya dafa ñëw allim nii ta'awuza loolu kon nit ki mën naa nekk koo xamante ne mën na ñëw ci borom sëriñ bi nit ku baax ki daal di koy laaj ah bu ko xamee lay day yoo xamante ni mooy lu mën a musloo mais wax naa la suñu doomu jamono te du jamono jii la commencé yàgg naa ah. boo leen joxee li alquran ak sunna wax ñu jàpp ne sawaay rek leen a sànni quoi sawaay daal bëggumaa jox dara quoi waaw waaw xanaa nag lañ ko waxe woon taayili ah jógewu nag vraiment nag ndakaaru nag ñëw ba Kolda ji nag ci sa néegu ñax bi ngir nga naan ma jàngal fa boo demee ja de de deel dëkkee euh, ayatul kursi xanaa kay loolu nag sëriñ nag xanaa nag xanaa amoo leneen <laughs> waaw parce que moom jàpp na ne lool boo gën a bokk na li gën a garaaw ci li bu xaabakat yeeg façon yooyu liggéey ci réew mi mooy yow en fait alxuraan poids alxuraan lañuy ñuy la ñuy la ñuy wàcce poids wam dindi ci sa xol waaw mooy dootoo mooy dootoo ba pare noonu mooy mooy gëmoo ko parce que lay gëmloo ne moo tax foo leen waxee ñu ne waaw yooyu de baax na waaye foo teg ñu teg ci waaye alors que bu dee sëriñ bu ñàng moo leen jox ay affaire yu ñàng duñ ci teg mukk waaye gis nga buñ ñëwoon ci ci ci sëriñ boobu nga xam ne fañ ko fekk te néegum ñaxam mu dugg dof dof lu ci biir noonu am ay wax yu muy wax ci wonogam wi waaw mel ni ay ay turu jinne yu ko yu ko yu koy tontu après mu génn ñàng noon xaw a ñàng noon après fekk ko fi mu toog moom sax mu ngi xaw a tiit jekk benn jaan romb fële waaw jaar ci sakket wi gànnam benn muus taxaw nee di ko xool bët yoo xam ne yu ron tey y tey ci kii yi après mu dof dof lu am ay waxam yu wax waaw waaw jël kii dur def ñii après jëli bitey nag ne ko bii téye ko fukki fan nga ko war a def saa boo xëyee ak saa bala ngaa tëdd sotti ci euh, lu toll ni kaas ci soowu ndox ba ngay sangoo wala loolu yàlla xam na ne du ne mukk sëriñ bi xanaa lii rek li du ko wax day gëm ne lii bu koy def kenn mënalu ko dara waaw noonam yi mu jàpp kat noonam yi ay mbokkam la ah. <laughs> yi mu ne ñoo ko teree tedd <laughs> waaw ak te lépp lu yàqu ci moom ñoom la parce que bëgguñu ko fii mu ne bu ñu sañoon mu diyee dañ kaj parce que Iblis ko wax kini bu koy def di am seen jàmm di leen di leen di leen éliminer wala dootuñ ko defal ci dara loolu loolu yaakaar nga ne jàmm la ci jude moo tax moo tax euh, gis nga seetlukat yi moo xam maire bu teg ay pitaawam la ñu ñëw waaye maire seetal waaye jox ko ñaar fukk mais moo moo gaa yi wayema ah. ñoom ñépp ay narkat lañu waxoon naa nag moo fi ne saa yow maire bi nga naan narkat ma ne waay yow njibarkat njibarkat ma ne kaw suuf buñ ay njibarkat ma ay kàcckat lañu parce boo nekkee njibarkat waaye âge après boo amee âge tay nar duñ la wax da ngay nar waaye yow day nar yoneen sa asalam ma ko wax ne gaa yi ay narkat lañu ba saabay na ko ah yoneen sa asalam léeg-léeg nag ñoom dañuy wax yoo xam ne dañ koy gis de <laughs> <laughs> léegi yow nee nga narkat lañ mais ñoom <laughs> léegi leen ñu wax ñu affaire yoo xam ne mu ne leen waaw parce que mooy jinne bi koy dimb bi koy bi muy bi saytaane bi koy jox affaire yi benn dëgg lay jël daal di ci njaxas quatre-vingt-dix-neuf du dëgg léeg-léeg nag mu tombe waaw yàlla di lay jay waaw moo daxoon mu ne woon iblis ça ne veut pas dire ab narkat du du xew mu wax dëgg mais bu waxee dëgg génnewu ko ci cadre nekkum narkat moo tax mu ne woon Seydina Abu Hurayra gisoon nañ ci hadis boobu radiyallahu waa ji nga xam ne da doon ba ko yore saa ne ko demal denc demal gardeel ma euh, tàndar may zakat yi mu dem di ko garder benn iblis jóge ne agsi xam nga Seydina Muaz ibn Jabal <laughs> loolu daloon na ko moom tamit <laughs> ba ko yore saa salaam ne demal gardeel ma gas tàndar may yi gisoon nañ ko taxawoon nañ ci ci bi noonu. mu mu mu dem jekki benn waay jóge na ko quoi ci lëndëm gi dugg ñëw di ci sàcc mu jàpp ko waa ji ne ko ah paa bi quoi benn paa ji ma de njaboot geeg bari njaboot te bari war leen dundal te aw ma ko rek moo tax ah jéggal ma rek mu jéggal ko te suba ga mu koy xaarat mu mu demaat di garder wat waa ji même pas bi ñëwaat mu ne ko mais yow danga may fonto wala lan yow yaa mën a woon keroog mbir mu laa la jàpp nga ne du ma la yóbbu du ma ma baala ma nga ñaan la tinu ma gis nga boo fi ñëwaatee ne mu mu ñaanaat comme ko mu ne ko déet may ma bii rek waaw xam nga rek njaboot gee waaw te yaakaaruma dara lu ma mën a am léegi mu ñëwaat ñetteel ba mu ñëw mu ne ko noo yow moom foo jaar dama la yóbbu ci ren saa sam yow yow non yow yow da nga léegi waa ji waaye ji euh, di iblis iblis sawaay ne bon ne ko baal ma tey bu mu ko yóbbu tey laay mujjee ñëw waaye nag dinaa la jàngal benn mbir boo xam ne boo bëggee mucc ci ñun mu ne ko lan mu ne ko boo bëggee mucc ci ñun saytaane yi mu a ko moom saytaane la quoi ab saytaane la mais da ngay jàng ayatul kursi yi yeneen saa salaam bon yooyu saa su ne euh, bi bi bi bi abu sayda abu hurayra xam nga saaba yi fuñ jaar dinañ def contrant bi ba mu xëyee premier guddi gi dafa ñëw ne yeneen man de bi may garder am na benn waay bu fa ñëw benn paa ma jàpp ko mu ne daa ñàkk ak yooyu mu ne ko dina ñëwaat de <laughs> nga ne mu ne ko dina ñëwaat après moo tax mu <laughs> guddi gi damaa leer na waa ji dina ñëwaat moo ma jekk rek gis ko mu ñëw ma jàppaat ne ko yow nag da nga maa yeb <laughs> mu jox koy lay mu ñëwaat ñaareelu guddi ba ca suba ga waxaat ko saa saa mu ne ko dina ñëwaat de ca ñetteel ba ba ñëwee nag. Seydina Wurayra na ko yow par force dama la yóbbu non yow moom jeex na waa ji ni déet ko ne man wax ko nag mu ne ko yow yaay kan mu ne ko man ab saytaane la léegi eh, nii ñuy def mooy dama lay jàngal loo xam ne yow boo ko defee di nga mucc nit ñi buñ ko defee dañuy mucc ci waaye nag bu ci kaw dooma yóbbu ci saa saa mu ne ko waaw mu ne ko da ngay jàng ayatul kursi boo jàngee ñëwee wax ko yeneen saa saam yeneen saa saam waxul na waxul dëgg da ah dane sadaqaka wa huwa dane wax na la dëgg de waaye ab naraakoon la moo tax am narkat am naraakoon léeg-léeg mu wax loo xamante ne dëgg la ah voilà loolu lu ama am solo la quoi nañ ci bàyyi xel moo tax it nar jabarkat léeg-léeg li ñuy wax day tombe waaw borom bee ko def ngir jay leen waaye yow tamit yow mi nga xam ne yaay dem di leen gëm. bu la bëggalul jàmm ci maanu teem la la seetaan ngay tombe ci yow moom say kaan ñu naan lépp lum la wax nga gis ko kooku amul caaxaan ay loolooy wane caaxaanam nga naan la moo <laughs> kooku di caaxaankat bu mag <laughs> kon dafa ñëw nee na woon xutba <laughs> non shakal xutba lañ gisoon shakal ibn Humayd mu ne damaa ñëw jàngal ma ak loo xam ne anaawadu bi moom laay muslu benn musluwaay xaala mu ne fa axada bi kaffi nee na leen saasam jàpp sama tenq ah sama loxo bi fa qaala mu ne ma qul waxal allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri mani mu ne imaamu Tirmidhi mu ne yaani farja mujj du nag mujj bi sama maa ngi lay ñaan nga musal ma sama mbonu mani yu loo ne lool mooy ko yim lay waxa ah. mu ne hada xaditun xasanun garib la nacrifuhu illa min hada alwajh min xaditi Sa'd bni Awsin an Bilaal bni Yahya mu ne lii xadis la boo xam ne xasanun bu baax garib moo ñëw comme niñ jóge woon rek Imaam An-Nawawi ci xasan gi la yem bu tumuranke ci wàllu wi ci xadisu Sa'd bni Aws mu jëla ko ci Bilaal ibni Yahya rahmatullah ala al-jamii xoola xoola Euh. Euh, kon noonu la ko waaw am na ci riwaay imaam an-Nasaa'i bi ci yenn yi am na boo xam ne comme nii la ko indee ñi ko imaam at-Tirmidhi indee ataytu rasuulallahi an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qultu ya nabiyallahi sallallahu alayhi wa sallam allimni ta'awwudan ata'awwadu bihi fa akhadha bi yadi thumma qaala beneen bi mu ne ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qultu ya nabiyallahi allimni ta'awwudan ata'awwadu bihi mu jàpp sama loxo beneen bi mu ne dama ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam allimni du'an antafa bihi voilà waaw après nag foofu nag la indi boobu daa wax kàddu yi tuuti mu ne allahumma aafini yal nag ma aafiyal muccal ma min sharri sam'i wa basari wa lisaani wa qalbi wa min sharri mani yaani dhakara voilà fii dana allahumma ma aafiyal muccal ma min sharri ci mbonu sam'i sama géej wa basari ak sama dégg sama sama no samay sama nopp sama gis wa lisaani ak sama lamañ wa qalbi ak sama xol wa min sharri mani ak euh, sama maniyu mu ne yaani lim ci jublu mooy zakarahu mooy pëyam la ci jublu ah voilà mooy pëy euh, mbon nga cay jóge kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam léegi kon hadis bi ginnaaw bi gisee taxriij bi léegi euh, lëkkaaleem ñaareelu mbir mooy lëkkaale li nga xamante ne nii hmm, moom la amee ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bi mooy di wax baabu fadli ad-du'a bunt bii di wax ci li nga xam ne mooy ñaan mooy ngëneelu di ñaan yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam yow jullit bi nga xam ne da ngaa bëgg euh, borom bee ko def moo leen ci àddina bi bëgg ngay ut musluwaay te tamit loolu daa nekk jaamu yàlla te tamit non seulement dañu ci amaale mu musal la jaare musal la ci nga xam ne yu la mën a yàqal na ci kaw suuf dafa am yooyu c'est am na waaw bët am na lan làmmiñ am na loolu lépp dafa am ah c'est pas ay comme ni ko ate yi di waxe naan yooyu amul noo loolu ku ko gëm kese lay lay lay lay sonal da ngay wax lu la neex doo bàyyi wax lu amul di explique nga naan lan da ngay explique waaw waaw xoola saa bi nga xamante ne ba mu gisee mbokkam ma mu doon sangu mu gis yaram yu rafet lool waaw <laughs> daa wax kàddu gi yéemu rek daal waa ji daanu ci saa si ñoon di ko ci yonent saa sallam yonent saa sallam euh, bi mu ko fañee pare da leen ne euh, nan la kenn ci yéen di di faate mbokkam bu ngeen gisatee lu leen yéem ah wax ñaan gi jàngal leen ñaan booy wax waaw waaw waaye ak ay masha Allah façon yu mel noonu ak wax yi nga xamante ne ñaan gi mu joxe woon ci loolu loolu bu dul woon dëgg loolu bu amul woon dina am moo tax al aynu xaq waaw yooyu yëpp dëgg la waaw waaye nag yooyu ngir nga mën cee muslu borom bi binduñu fi indi fi yooyu ba pare bàyyi ñu noonu suran ñuy wëy nu ñuy wënd ngir ut yoo xamante ne yu daganul la ngir man koo faja yooyu déedéet waaw alquranam bii lépp ngi ci yonentam bi alayhi salaam yooyu yépp def na mu ñëw ngir man ñu koo indil te indil nañu ko waaw léegi kay liñ doon wax sànka ci nekk mooy ñàkk koo gëm dëgg-dëgg ñu yàq sa pas-pas gëm na ne alquran a ah bu baaxee it waaye yee baax na wal iyaazu billah ndëpp yi fan la baax ndëpp yi ma suñoo fat kenn waaw ndëpp yi xàmb yi ma suñoo fat kenn kenn kenn waaw waaw li wolof yi wax nag dëgg la waaw boroomi rab moom euh, kooku kooku wérul jinne yaa jël congé waaw loolu kese la képp koo xam ne daa am ay rab gëm ne looloo koy faj nekk ci yooyu ngeen gis ko mu tane di def ni léegi ñi ñuy def di loolu bul yaakaar ne daa wér de gaa yi dañu ñun di nekk moom dañoo dañoo nekk euh, en attente rek waaw ñoom ginne yéen ci biiram di sone yu ndax jox nañ leen lu leen bégloo lu leen gërëmloo waaye bu ñuy pare bu ñuy pare bu ñuy pare mbir ya buy jeex ñuy mer daal di ñëwaat daal di koy duggaat ñu ne yëf ya dikkati na nañ leen ko yóbbu ca guy ga waaw takk leen sareet bi walla jël leen oto ah na ànd ak nijaay diw mu yóbbu la ja xàmb ya nga def yooyu xërëm nag walla iyaazu billaah looloo fi ne borom bi noo jox nañu loo xam ne doy nañu aayatul kursi yi fii gis nañ fi saar yi nga xam ne ak ñaan yi nga xam ne moom la leen saa salama bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim loolu boo ko waxee ñetti yoon pare nga dara du la fi lor boo xëyee wax ko dara du la lor ba ni ngay gonte boo gontee waxu dara du la lor ba ngay xëy waaw mais gaa yi jàpp nañ ne ah loolu saa yow fii mu ne yaakaar nga ne lii nga wax nii kese gi <laughs> ma ne la amul yaakaar nga ne gëm nga naan moom la demee yoneen saa sala ma ko wax boo ko jàngale